turam moo doon kon Ukaasha ibn Mihsan euh, wax naa la ne bu la neexee nga ne bu la neexee nga ne Ukaasha Ukaasha tu ibnu Mihsanin wala nga ne Ukaasha Ukaasha nga def shadda ci kaaf bi lépp mën naa ne kon looloo doon turamu Ukkaashatu di doomu ki ñuy wax Mihsan Mihsan di doomi ku ñuy wax Hurthaan Hurthaan boobu di doomu ku ñuy wax Qays Qays di doomi Murra Murra di doomi Kabiir Kabiir moomi di doomi Ghanm ibn Daawudaan wala duu daan ibnu duudaan ibn asad ibn xuzaymatal asadi moom kooku looloo doon ay càllaleen ba ci maamam moom seydina ukkaashat ibn mihsan radiyallahu taala anhu wa ardaah nekkoon xaliifu bani abdishams di aliyewu waa bani abdishams di waa abu sufyaan ibn harb ibn abdishams ibn abdi manaaf di ñoom waa seydina abu sufyaan ñoom ñoo nekkoon alliéwam lañu woon moom nag Seydina Ukasha radiyallahu dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo njëkk dugg ci lislaam ku teel dugg ci lislaam la moom Seydina Ukasha ibn Mihsan radiyallahu taala anhu wa ardaa bokk tamit niñ ko gisee nii ci muhaajiruuna yi nga xamante ne Makka la dëkkoon moom Seydina Ukaasha ku taaru la woon nag ku amoon ku yàlla mayoon ak taar wa kaana min ajmali rijaal comme ni ko imaam alxaafiz ibn Hajar waxe ci Fathul Baari mu ne kaana Ukaashatu radiyallahu anhu min as-saabiqiina ila al-islaam wa kaana min ajmali rijaal wa kunyatuhu Abu Mihsan mu ne Ukaasha dafa newoon ci ñi njëkk dugg ci lislaam la bokkoon te nekkoon ci ñi ginoon rafet ci góor ñi dàkkantalam nag moo doon Abu Mihsan ay Abu Mihsan looloo doon dàkkantalam kon euh, loolu mooy li jëm ci wàllu turam gàddaay na bi gàddaay gi jotee dem na Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam fekke ñi nga xaman bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fekke ghazwatu badrin di xare badar fekke woon na ko moom seydina ukaashatu ibn mihsanin radiyallahu taala anhu wa ardaah te jàmbaar la woon ci xare comme ni nga xamante ne noonu la imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi ne balagani anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal xayru faarisin fil arabi ukaasha allahu akbar seydna imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhima mu ne balagani jote na ma an rasulillah ci yonent anna nabiya këne yonent bi alayhi salaatu wasalaam de neena xayru faarisin fil arabi ukaasha nit gawar gën gi gawar gi ci arab yi mooy Ukaasha ibn Mihsan waaw akbar ta'ala anhu wa arda keroog nag Badar googu mu fekke am na riwaaye yoo xamante ne seen sanad dafa da'if yoo xamante ne nii nee nañ keroog Badar Eh, imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi ci yoonam la jaar moo tax sanad bi dafa da'if eh, mu ne keroog Badar Seydina Ukaasha ibn Mihsan radiyallahu ta'ala anhu dafa xeex xeex Badar dafa def njàmbaar gu rëy abla balaan hasanan def na fa wone fa njàmbaar gu rëy te rafet xeex na keroog ba ni nga xamante ni nii jaasi yoroon dafa damm xeex ba jaasi ji damm Allahu akbar hatta kasara sayfu fi yadi Allahu akbar kooku xam nga ne wanewul woon ginnaaw dawul woon xamuñu woon yokkat mu ne xeex na ba keroog jaasi ji mu yor dafa damm bi nga xamante ne ci la damm keroog Badar yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jël benn bant boo xamante ni bu wengalu la comme euh, bu dëng bu courbé boo xamante ni nii ci tàndarma la bantu tàndarma wala wenn yat mu ne moom la ko say yonent bi alayhi salaatu wasalaam jox faada bi idnillahi fi yadihi sayfan comme que jaaseem ji muy xeexe damm na yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy jox bant ab bant boo xamante ni bi mu ko téyee dafa transformé wu nekk jaasi ci loxoom fa qaatala bihi wa shahida bihi al allahu akbar ci bant boobu ñu ko jox mu mujj nekk jaasi keroog Badar mu xeex ci xeex bu doy waar moom la xeexe keroog te xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xare yépp moom la yoroon doon ko xaree moom seydina Ukaasha ibn Mihsanin radiyallahu taala anhu wa arda kon ñu gis ni bokkoon na ci euh, jàmbaar yi nga xamante ne nii ñoom euh, yu ràññeeku la woon mais moom seydina Ukaasha radiyallahu anhu li mu siiwe mooy xadiisu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te mu nekk ci as-saxiixayni waa asxaabu sunan am nañu ko ci solo imaam ahmad ibn hanbal ak ñooñu yonent bi aley jaar na xadiis bi jaar na ci seydina abdullah ibn abbas seydina abdullah eh, ak seydina eh, abu hurayra ak seydina abdullah ibn mas'ud ak ñeneen ak ñeneen ak imran ibn al-husayn radiyallahu ta'ala anil jami' bu dee riwaaye imaam abdullah ibni abbas bi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma dane xaraja calayna annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fa qaal curidat calaya alumamu fa jacala yamurru annabiyu macahu rajul wannabiyu macahu rajulan wannabiyu macahu rahb wannabiyu laysa macahu axad ila aaxiri alxadiis bu dee riwaaya uh, as-saxiixayni uh, seydina abdullah ibn abbas radiallahu anhu dane yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa mës génn ci ñoom daldi ñëw ci ñoom ne uridat mu ne man de daal dinañ may gaaral peuple yi xeet yi fi masa jaar yépp ak yi ñëw xeet yépp gaaral nañ ma leen mooy xeet yi fi jaar ak xeetam moom alayhi salaatu wassalaam mu ne fa ja'ala yamurru an-nabiyyu ma'ahu rajul mu ne bi ma biñ may exposé mooy day taxaw comme ay défilé yu yuy dox seen ñu koy wan ñuy robb ci kanamam mu leen di xool nee na biñ ma exposé loolu euh, nee na ma gis ab yonent boo xam ne day romb alayhi salaam maahu rajul kenn lay àndal loolu lu muy tekki mooy de yonent boobu suñu borom da ko yónni ci xeetam kenn gëmu ko kenn rekk ko gëm Allahu akbar moo tax euh, sincérité kenn du ko xame ci mbooloo mu la topp ak mu la topp déedéet yonent yi alayhi salaatu wasalaam kan moo leen gën a ñooy les modèles de la sincérité xool yonent bi alayhi salaatu nee na ma gis wan nabiyu ma gis ab yonent yamurru maahu rajulu kenn la àndal kenn kenn kenn te ñoo dàq woote ñëpp ñoo gën a éloquent ñooy lee akbaru ñi mën di woote alwahan ñi dàqa waaraate ñu mas a jaar ci kaw suuf ñoo yonent yi alayhimu salaatu léegi imaginer kenn ci ñoom daal ñëw kenn topp ko kenn benn nit benn nit ko topp waaw nee na loolu mooy bu njëkk bi mu ne wan nabiyu ma gis beneen yonent boo xam ne day romb maahu rajulan moom ñaari nit rekk kay ànd ak moom mooy ne suñu boroom da ko yónni moom ñaari nit rek ku gëm papa pëng jeex amul keneen nga kooku li mu daj xam nga kon kooku li mu daj metti na woo ay nit faale wuñu la sax te yii boo moywu yenn yi dañ la doon gis nga yiñ leen doon teg gis nga yaa xaw mi lay sa bii safaaha dinañ la traité de tous les noms buñ la wanee sax rey la in lam tantahi ya luutu la takunanna minal marjumin lañ waxoon Seydina Luut ne ko yow Luut gis nga boo deful attention ah wallahi la takku takunanna minal mardumin arrêteel nekk fi di ñu waar ak di wax suñu yàlla yi loo xam ne neexuñ leen te neexuñu ñun ñu leen di jaam te wallahi gis nga boo ko deful la takunanna waat naa di nga bokk minal marjumin ci ñi nga xamante ne nii dañ leen di pendre nga xam xaañ leen ay xeer ba ñu dee beneen bi ñeneen ñi la takku nan na minal muxrajin di nga bokk ci ñi nga xam ne la ñuy exilé ñu ñu roy leen ñoom Seydina Zakaria ak ñoom ñu daal leen sii rey leen kon malgré yooyu yëpp mu ne kon ab yonent daal romb alayhi salaam kooku maahu rajulaani kooku ñaari nit rekk ay àndan ak mu ne ba léegi ci nim taxawe noonu ñu koy ñu koy gaaral ñu koy gaaral peuple yi fi mas a jaar mu ne wan nabiyu ci liñ ma gaaral ma daal di gis beneen yonent boo xam ne rob na alayhi salaam rahb mu ànd ak ab mbooloo mu ne wan nabiyu beneen yonent laysa maahu ahad am na benn yonent boo xam ne dama koo gis mais àndul ak kenn moom loolu mooy la moom dafa dem yónni ko ci ay nit mu dem woo leen woo leen woo leen kenn gëmu ko moom daal na mu fa ñëwee woon di leen woow noonu la génne àddina kenn gëmu ko kenn amul kenn kooku moom peuple la ñoom ñépp a sànk voilà moo tax euh, kenn du xamee ñi yoon yi ci dëgg ci ay mbooloo yu bari yu yor ndax bu doon lool nga ne ma xanaa kon kii newul ci dëgg ab yonent bu ñëw moom rek moom rek kenn gëmu ko newul ci dëgg kan moo ko gën a ñett ci dëgg pourtant kenn topp moo tax ay mboolooy mboolooy caa te mbooloo de toute façon alxuraan liñ ci wax bari na walakinna akthara an-naasi laa moom laa ya'qiluun li ëpp ci nit ñi duñu dégg duñu xalaat amuñu xel duñu ainsi de suite xamuñ dara moo tax la majorité loolu taxawul dina am fu mu amee solo waaye ay yëfi yëfi yëfi dëgg moom amul mboolo li imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi gis nga gaa yëpp buñ newoon ci loo xam ne du dëgg yow kenn nga nekk ci dëgg fa antal jamaa yow yaay mbooloo ah. yow yaay mbooloo mi moo tax mbooloo kenn du ko xoole rek ci mbooloo ci dëgg lay tegu yow bu ñépp imaginer nañ imaginer benn affaire gaa yi ne bon ñu toog ñu décréter ne affaire bi daal sawaay koor gi benn affaire la Euh, mois bii di ñëw le jour tel toog décrété ko na yow nga dem seentu gisoo dara wala yu mel mais léegi nooy def est ce que da yi décrété nañ rek alors même bu ñu gisul dara nañu woor ndax ndax affaire unité wala déedéet yow séentul boo gisee mu dëppoog lu ñu wax nga def boo gisul nga dem leneen boo taa boo wooree yow yow yaay jamaa yaay mbooloo kon affaire loolu la. mooy affaire du ay ay ay ëpp waaye sa waay xam na ne waaye li muy woote newul ci dëgg waaye bu newoon ci dëgg ba léegi dina am ñu ko ci fekk lan mooy loolu kan kan kan moo génne règle boobu fan la am loolu yeneen mi aleyi salatu salaam début Makka bu doon loolu trois ans ya yam fa njëkk a def di woote mais ñi ko gëmoon dañ leen doon wàññi ci ci ay ci ay baaraam est ce que taxoon na boobu ñu ne ah non non léegi nañ arrêté ndax fii saa yi lii du dëgg ndax bu doon dëgg nit ñépp dinañ ko day woote rek ñépp gëm ko déedéet déedéet ba ni mu fi jógee moom alayhi salaatu boo jëlee par rapport ak ñi gëm ñi ko gëmoon ba ñi muy génne àddina ñi ko gëmoon ak ñi woon sur terre ñu ëppoon moo tax mu ne yéen yéen yéen ba mu génnee benn jour wax lool ci hadith Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu anhu ne yéen da a mel ni tepp karaw yu weex ci xar moo xam ne xar mu ñuul la ay tepp karaw yu weex yi comme yéen noon ngeen mel ci àddina bi wala contraire bi la wax mooy xaba muy bu weex xar mu weex moo xam ne tepp karaw yu ñuul wala xar mu ñuul xam ne tepp karaw yu weex yi nee ci der bi noonu noon ngeen mel ci àddina bi loolu la waxoon sahaaba yi radiyallahu kon nga xam ne ñooñu bari kon mbir yi nekkul ci ay wala ñii ñoo xoolal wan nabiyyu laysa ma'ahu am yonent bu ñëw àndul ak kenn moom dong mu ne war a sawaadan kathiran saddal ufuq farajawdu an takuna ummati fa qiila hada muusa wa qawm alayhi salaam nee na après am ñu ñeneen romb nee na ma gis sawaadan kathiran nit ñu baree baree bari ñoo xam ne saddal ufu tellement dañoo bari ba horizon bi dañu ko dañu ko dañu ko muur fees fa tel boo xoolee ñu fees tel liñ naan foo sànni mbàtt mu tag ma ne ah mais ñii nee na bi ma leen gisee fa rajawtu an takuna ummati ma daal di nag yaakaar am njort gu am njort rëy ci sama borom que ñii nañ nekk sama sama xeet waaye ñu bari ñi nee na ñu ne ko déedéet fa qiila hada Muusa wa qawmu am na ci beneen riwaay dana Jibril laa laaj ne ko mais Jibril ñii ñan la mu ne ko ñii ñooy alayhi salaam xeetu yonent Yàlla Muusa di waa banu Israël ñi ko gëmoon ci dëgg pas ay caaxaankat ñi ko gëmoon ci dëgg te deewoon ak loolu nee na ma ne nee na ñu ne ma lii fa qiila hada Muusa wa qawmu lii xeetu Seydina Muusa la Seydina Muusa ngi moo nekk noonu ci booloo mii nga xam ne ñoo fees horizon ak ay ñoñam alayhimu salaatu wassalaam nee na summa qiila linzur léegi nag ñu ne ma xoolal xoolal fene ñu ne ma xoolal mooy boobu romb ñu ne ko xoolal nag fii nee na fa ra'aytu sawaadan kathiran saddal ufuq ma gis mbooloo mu bari moo xam ne comme bi romb ñoom dañoo fees horizon bi fees foo xool ñu fees fa del fa qiila li unzur hakada wa hakada léegi côté boobu rek déedéet ñu ne ma xoolal beneen côté bi bi ma xoolee fu ma xool rek ñu fees del xam nga bële fenn rek la feesoon mu ne bii nag fu nekk fu ma xool rek gis lu fees teel nee na fara aytu sawadan kathiran saddal ufuq fu ma xool ma gis mbooloo mu bari moo xam ne fépp lañu fees waaw akbar fees horizon bi faqiira haulaai léegi nag nee na ñu ne ma haulaai ñii nag nga gis ni ummatuka ñooy sa xeet yow alayhi salaatu wassalaam mu ne ba pare ñu ne ko wa ma haulaai am na ci seen biir ñoom ànd naak ñoom sab'un sab'una alfan alhamdulillah sab'una alfan soixante-dix mille ci ñoom ñoo xam ne yadxuluuna aljannata bi geyri xisaab dañuy dugg àjjana te kenn du leen régler mu ne am na soixante-dix mille ci ñoom sa xeetu bari wi nga gis ñoo xam ne dañuy dugg àjjana bi geyri xisaab te kenn du leen régler mooy yow qiyaam du ñu jaar lu ñuy wax régler xamuñu ko dañ koy dégg buñ ko déggloon li ko alxuraan xadiis yi wax du ñu xam ne ñuy tekki kenn du leen régler directement àjjana loolu nag nga foog ne euh, mooy suñu taman yi lañ koy amee mooy nekk fi di di mëbët rek non non yonent bi alayhi salaatu wasallam après dina wax ñooñu nu ñu ni ni nga xam ne noonu lañu ñu mel pour ku bëgg a bokk ci ñooñ nga mel noonu voilà pas ay nekk fi naan ay way yàlla way neexoon way tey nelaw rek di faati waxtu yow di doyadal lépp luñ la wax ci lislaam nga ko doyadal ba pare bu ñu waxee yii nga jàpp ne yow ay waay naa ah, waay waay nañ ma ci boole waay déedéet du loolu lañ koy amee ah. déedéet wala toog rek ay diw ñaar ay waay diw de moom gaañu na nday saan moom de daxalal jannata bi xayri xisaab dugg na àjjana bi xayri xisaab kan la wax lool gas ñun dëgër fit giñ dëgër xaw ma fu ñu ko teg rek diw génn ñaanal ko te am njortu ko rafet ci moom waaye nekk fi dugg na àjjana bi xayri xisaab kat dugg na àjjana saa ñu xisaab waxu la ko en tout cas daal ñii la yonente bi alayhi salaatu wa wax te wax na nan lañu ñu mel mu ne moom seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma wa ardaahuma wa anna bihima mu ne bi yonent mi alayhi salaatu wasalaam waxee lool mu ne fa tafarraqu fa tafarraqa nnaasu walam yubayyin lahum léegi yonent mi alayhi salaatu wasalaam dafa wax loolu daal di dem leeralu leen après nit ñi dem ku ne ñépp tasaaroo mais waxu leen ñooñu xam nga lii lii nii mooy ba léegi euh, moo mooy xamoo nan lañ mel ñooñu ak ñan la est-ce que ñun la ñun ñii ci ñun la bokk wala ñan la bokk ak la mooy seeni melo loolu lépp euh, waxu nee na moom Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nee na ak bi yonent mi alayhi salaatu wa salaam demee ñenn ñi daal di dajaloo fa tadaakara asxaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ci seen biir ñu ngi doon waxal ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñu dajaloo di waxtaan nag di waxtaan ci loolu yonent mi alayhi salaatu salaam wax di jéem xool mais la ñooy ñoom ñoo ñan am ñu ne amma nu ñenn ñu ne amma nahnu fa wulidna fi shirk walakinna amanna billahi wa rasulihi walakin haula'i hum abnauna allahu akbar ñoom ñu ne am ñenn ñu ne ci ñoom bi ñuy waxtaan di xool ñoo ñan la di ci waxtaan ñenn ñu ne ka non ñun moom manu la nekk ndax ñun am maa ndax nu ndax ñun non ci ci bokkaale lañ judd fii ñun ñii kenn judduwu ci ci ci l'islam mooy ne ku nekk rek ndax lislaam dafa ñëw ñu bari fekk ñu ñu ci ëpp fekkoon na ñuy dund te ñu ci ëpp bi lislaam ñëwee tuubu ñu ci saase ñu ne non ñun moom ñun moom ci cirque lañ dund ci lañ du ci lañ judd kon du ñun walaakin naa daal kon li am daal amanna billaahi waaye nag malgré loolu nag gëm nañ yàlla tey itam gëm nañ yonent ci maa lay saatu saatu mais nag kon comme le le fait ci cirque lañ judd kon war da mën nekk ñun kon suñuy doom la war a doon ndax lan ndax ñoom ñoom dañoo judd ci lislaam ñoom dañoo dudd comme genre Seydina Abdullah euh, euh, euh, ibn ibn Zubayr bi ñu gisoon Seydina Abdullah ibn Zubayr mi ñu gisoon ne moo njëkk a juddu Madinatul Munawwara ala sakin afdalu salaatu wassalaam ci muhaajiruuna yi ak ñoom Seydina an-Nu'man ibn Bashir ñooñu nga xam ne ñoom dañu judd rek nekk ci lislaam ñoom xamuñ leneen ñoom xamuñu li seen ma bàyyi xamoon mooy jaahiliya yoog ñoo ñoom xamuñu ñu ne kon non ñooñu lañ war a doon ah. non ndax ñun non euh, euh, euh, ci jaahiliya lañ dund nee na nag bi ñu nee di wax foofu am na yeneen riwaay yoo xam ne gin na indi yeneen wax yoo xam ne wax nañ ko keroog nee buñ continuer xadiis bi moom Seydina Ibni Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nee na kon ñoom foofu lañ ne nee na fa balagha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yeneen ci maa ngi saabsaab daal di mu jote ko ne ñu ngi wax lool am na ci lenn riwaay fa xaraja alayna après yu bàyyi leen foofu génnaat ñëw laaj leen ne leen yéen euh, ci lan ngeen nekk ñu ne ko ci li nga xam ne moom nga ñu wax sànq ñii nee nañu man da nekk ñun suñu doom yi laaj yooyu. Euh, léegi nag mu wax li muy wax léegi ñun bu buñ nee lool ay riwaaye yeneen la mais ci riwaaye biñ nekk diversion bi biñ nekk yonent bi aleyhi salaatu kon ne bi nga xam ne ci la jote ne ñoom ñu ngi toog di ci waxtaan mu daal di ñëw fa xaala mu ne leen léegi leeral leen ñoon ñooy ñam mu jox leen seeni melo ngir ñu xam ñooñu ñooy ñam mu ne humul ladina la yatatayyarun wala yastarquuna wala yaktawuuna wa ala rabbihim yatawakkaluun Allahu akbar gaa yaa gongu de ay góndi sa bopp moom jaru ko fii moom jaru góndi mbir yaa ngii moom bi ñëwee alayhi salaatu wassalaam nekku fi naan ñii la ñële la mbooloo sàngam la ñële déedéet dane mooy melo yi la jox ndax alxuraan sharia noonu lay waxe noonu lay wax boo gisee bu tudd tur lu bari mooy day jox fa amma man amana fa amma man amana wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra képp koo xam ne gëm wattaqa mu ragal yàlla di def liñ ko digle tey moytu tere yi wa saddaqa bil husna mu dëggal ne àjjana am na dëggal li nga xam ne mooy lislaam ak lu baax fa innal jannata hiyal ma'wa kooku àjjana mooy dëkkuwaayam léegi ñooñu xam nga xat aay boobu mufassiru na rahmatullah dañ naan Seydina Abu Bakar la wàcc mais tuddul tur dafa joxe rek ay melo ne ku mel nii daal kooku àjjana muy dëkk muy këram waaye fa am wa am maamam toxa wa athara al hayata fa innal jahima hiyal ma'wa mu ne nag képp na koo xam ne taxaa dafa beew ba pare weddi li nga xam ne ne ay yayaa gën yëpp amul non ay beneen dund sax moo amul ci boppam njekk lu ñu ko defalit du ko mu suul ko kooku fa innal jaxiima kooku dëgg-dëgg safara woow ñu naan jaxiim hiyal ma waa mooy dëkkuwaayam ëllëg mooy delluwaayam mooy dëkkuwaayam mooy sariya alxuraan noonu lay waxe en général yonent ma lay saar saar ñëw nag wax leen ñooñu sab'una alfan yooyu nga xam ne soixante-dix mille yoo xam ne dañuy dugg àjjana bi gayri xisaab te duñ ànd ak xisaab am na ci yeneen riwaaye yonent bi alayhi salaatu salaam dane ta xam nga soixante-dix mille mu ne mille nekk mille yu day ànd ak yoo xam ne dane kenn kenn ku nekk ci ñoom kenn kenn ku nekk ci ñoom day ànd ak waxuma la millier mais kenn ku nekk ci ñoom day ànd ak soixante-dix mille yoo xamante ne nii ma kulli wahidin ma sab'ina alf sab'ina alf day ànd ak soixante-dix mille kon ñooñu bari nañu imaginez soixante-dix mille kenn ku nekk ci ñoom ànd ak soixante-dix mille yoo xam ne dañuy dugg àjjana te kenn du leen xisaab mooy ñoom ñu bari lañ mais boo ko étaler ci l'islam ba yonent mi alei satu salaam wootee ba kii mujj kii mooy finalement bon du ñu bari yenn bari yi euh, léegi mais xadiis bi tekkiwul ne euh, ñii rek la ñii ñii rek la wala ñoo gën ñépp ñoo gën ñeneen ñi ci des ñépp non mu ne kon melo yaa ngi humul ladina mu ne fekk leen ñuy wax ci loolu ñii naan suñu doom yi la war a doon ndax ñun ci jaahiliya yonent bi alayhi salaatu salaam ne humul ladina bu ngeen bëggee xam soixante-dix mille yoo xam ne dañoom ñooy dugg àjjana ci sama xeet ci mbooloo moomu te duñu leen àtte ñooñu mooy alladina la yatatayyaruun première melo mooy ñi nga xam ne duñu gaafalaate nga xam ne ñoom xam nga loolu moom problème la moom mooy ku mel nii moom yoboo nga fexe ko régler ji fexe faju ji tu vas de de te tes tes tes problèmes ça yii nii sinon bokkoo ci mu ne mooy ñi nga xam ne laa yatatayyaru du ñu fi nekk di gaafalaati bu ñu génnee ku ñu gis rek oh, moom kay ba ma da yeeg moom laa xam ne sama jour na yàqu ak loo wax gaafalaati ñoo ci ay eh man de ki ma njëkk a nuyu tey sàngam la sant lool de mooy sama affaire baaxul bi gaafalaate yu mu ne nag ñii humul ladina laa yatatayarun mu ne walaa yastarquun te tamit bu ñu feebaree ñoom seen wàkkeerlu ci yàlla tax na euh, du ñu dem ñu leen di moccal dañuy muñ noonu loolu nag euh, dàqul ne moccu dafa xaraam déedéet wala di ko sàkku de ndax yonent mi alayhi salaatu wasalaam moo digle ne yéen jaamu yàlla yi amul benn feebar bu dul lu dul yàlla euh, euh, indi na lu koy la koy faj ibadallah tadaawoo yéen jaamu yàlla yi faju leen loolu ak bimu ne euh, gaaral leen ma seen façon yi ngeen di faje yi araab yi doon ñoom doon faje ngir mu xool bu ci baax te amul ay sihr ak yooyu njibar bu dul woon te loolu moom ci mi alayhi salaatu salaam ci boppam feebar na euh, kii nu mu tudd di ñaan ngir euh, di def yi nga xam ne ñooy taneel nit ci ay ñaan ak yooyu mais waxu la loolu mocc xam nga mocc moom xam nañ la la da feebar comme sa bopp bii metti nga dem waa jàpp di la moccal di la ñaanal ay yooyu mu ne ñii nag ñoom du def lool laa yastarqun du ñu sàpp lool walla yaktawoon te du ñu def alkay gisoon nañ ko fi bi ñuy gis Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma mooy façon faj la woon moo xam ne ba léegi dañ koy def mooy da ngay tàngal benn comme lu mel ni paaka di ko teg ci affaire bi ak yu mel noonu man gis naa paa boo xam ne da ko doon def tàngal paaka bi ba mu xonq mu teg ko ci affaire bi bon alkay yi daal façon yu mel noonu la euh, mu ne ñooñu tamit duñ def lool ngir wér mais nag da doon façon médecine la du doon wéralaate tamit day wéralaate mu ne wa ala rabbihim yatawakkalu yi yëpp duñ ci def benn ñoom seen boroom la ñuy wàkkee hmm. bon euh, lii nag tekkiwul ne voilà yii yëpp dafa xaraam de non moo tax sax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ci lii nii nan lañ koy tekkee dañ ci am ay wuute dañoo wuute ci mbir mi amaana nag wax bi nga xam ne moo ci gën a dëgër mooy euh, boo demee bëgg lu ci gën yaaku boo demee ci al fath fathul baari bu imam al haafid ibn hajar rahmatullah alayhi indi na fa wax yi nga xam ne waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di tekki euh, wàkkeeru bi ak façon yii nii lan moo tax ak yooyu indi na ko fa leeral ko pour bañ a guddal yooyu xam naa duñ leen cité ndax buñ leen cité amaana sax euh, tey tarjuma Seydina Imran euh, maanaam Imran Seydina Ukasha ibn Mihsan du jeex dafa bañ waaye malgré loolu en tout cas lii pour bañ guddal daal lii la yonent bi alayhi salaatu salaam wax ku bëgg lu gën yaatu daal nga dem ci Fathul Baari boo demee bi imaam al-Hafiz bi sharafo boo demee ci kitaabu raqaa ar rayqaaq kitaabu riqaaq foofu boo demee ci xadiis bi nga xam ne baabun bi imaam al-Hafiz abu abdullah al buxaari rahmatullah alayhi daal di def buntu boo xamante ni mu ko def ci lan baabun yadxulul janna sab'una alfan bi ghayri xisaab baabun lii de buntu la yadxulul janna dina dugg àjjana sab'una alfan soixante-dix bi ghayri xisaab ci lu amul ak saytu ci lu amul ak àcce boo fa demee foofu muy xadiis numéro soixante quarante et quarante et boo demee xool xadiis boobu soixante-cinq quarante et un muy six mille cinq cent quarante boo demee ci xadiis boobu imaam alxaafis bi ñu fa am lu gën a yaatu ci lii bañu guddal nag moo tax insha allah bi ñu ko tudd mais def na fa euh, euh, traité na ko vraiment di nga fa gis loo xam ne doo ko gis yombul nga gis ko bariwul nga gis ko voilà ci xam-xam bu fa génn moom imaam alxaafiz rahmatullah aley kon yeneen ci baalay saar saam ne kon ñooñu noonu lañ mel ñoom wa ala rabbihim te ci seen boroom képp donc yatawakkaluuna la ñuy wàkkeeru loolu mooy lan mooy ne ñoom wàkkeerlu ak tawakkulu ala allah bi nga xam ne mooy dëgg-dëgg wàkkeerlu ñoom loolu lañ def mooy ñoom sabab yi sabab yi mooy yi lay yi nga xam ne ñooy tax nga ak nga am li ngay ut ñoom du lool lay la seen bët di xool gisuñu loolu li ñu gis mooy musabbibul asbaab ki nga xam ne moo fi def sabab yi borom bi subhaanahu wa taala moo tax foofu imaam alxaafis ne bi muy wax ci biir foofu li nga xam ne mooy dëgg-dëgg wàkkiirlu nag mooy ak tawakkulu yaxsul na nit ki na lay amee tawakkulu wàkkiirlu ci yàlla gii mooy bi an yathiqa bi wa'dillah wa yuqina bi anna qada'ahu waaqi' wa la yatruku ittiba'a as-sunna fi ibtigha'i rizq mimma la budda lahu minhu min mat'amin wa mashrabin wa taharruzin min aduwwin bil i'dad as-silah wa ighlaq al-bab wa ma'a dhalika fala yatma'innu ila al-asbab bi qalbi bal ya'taqidu annaha la tajlubu bi dhatihi naf'an wala tadfa'u durran kon imaam alxaafis mu ne li nga xam ne ak taw dëgg-dëgg wàkkirlu xam nga wàkkirlu naka la ko nit di amee boo bëggee bokk ci ñii mu ne mooy waa ji yasiqa bi wa'dillah day am certitude woo kóolute kóolute kóolute ci digub yàlla li yàlla digle da ciy am kóolute moom la gën am kóolute ci li muy gis ba pare wa yuuqina bi am na mu am la certitude que ne li yàlla dogal ci moom ak li mu dogal ci ñépp ak fépp waaqi'un la fexe li yàlla dogal du am waaye nag du bàyyi du jàpp lool rek ne day taw wàkkeeru noonu ba moo tax kon léegi non du liggéey yii non man daal sawaay sama luwaaye dinaa ko fay ne du ma liggéey buur yàlla daal bu dee dogal na dinaa fay sama loyer naa ko fay man moom du ma génn liggéey du def dara togg du ko def bu dogalee ne dinaa añ moom de toute façon naa añ dina ah déedéet wala yatruku du bàyyi ittiba sunna bàyyi topp sunna fitira i risque ndax sunna mooy ngay uti loo dunde famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur alxuraan mu ne kon du bàyyi nag topp sunna ci di uti loo xam ne moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ne li gën li nit kiy dunde mooy li nga xam ne min kas bi yége ci li nga xam ne ci mu ngi xadis mu ngi ci Sahih Imam Bukhari ak yeneen euh, li gën a teey la nit kiy dunde mooy li mu liggéeye fàggoo loxo te Seydina Daawud alayhi salaam kaana yaqulu min kas bi yége te Seydina Daawud alayhi salaatu wasalaam da doon lekk ci li nga xam ne moo ko fàggoog loxoom kon mu ne du bàyyi loolu li sàkku li nga xam ne xéewalu yàlla wërsëg ci lu muy lekk lu muy naan ak li muy mooy tond di fegu ci noonam yi ci ut ay armée ndax suñu boroom nee na wa moo ne wa a'iddu lahum mastata'tum préparer leen yéefari lu ngeen mën a am min quwwa ci doole kon kay loolu suñu farata la ñu def loolu ndax boo ko bàyyee dund jaamu yàlla gi nga doon def sax moo dul mën a nekk ndax dañ la koy tere mu ne nag gis nga malgré li muy dox yooyu yëpp di uti lu mu dund ak yooyu fala yatma'innu ila al asbaab bi qalbi xolam du dal ci sabab yi naan wala man daal jàng naa par force damay damay réussir non examen bi non non non affaire u bi teg nañ copie mooy am naa non moom kay jaay nañ la booboo déedéet doo wóolu loolu tamit waaye bal yantaqidu annaha la tajlubu bi zatihi nafan wala tadfa'u durran mais day am certitude que ne gis nga sabab yii jàng naa ba ne ar ak lépp ci yam mokkal naa leçon yépp te ci yooyu dañuy examen loolu du ci loolu lay sukkandiku day xam ne gis nga mokkalam googu ak tamit dem fa ñuy mayee nga njëkk a àgg fa ñuy recruter nga njëkk faa àgg yor CV bi gën bu ci loolu lay basé wu day xam ne loolu malgré li muy loolu noonu xëccul njariñ te joñul lool mais yàllaay ci lépp jëfu yàlla la te tamit ci bëgg-bëgg mam namm-nammam rek la ne gisoon nañu li nga xam ne moom la Sahl ibn Abdillah at-Tustari waxoon at-tawakkul ala Allah ne wàkkeerul ci yàlla mooy lan mooy nit ki ak mu ne moo doon wax moom Seydina Sahl ibn Abdillah Zul Wazn moom radiyallahu wa alayhi mu ne woon euh, ki nga xamante ni mu ne al at ala Allah xaalu nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wàkkeerlu ci yàlla loolu la mooy état yonent bi alayhi salaatu wa salaam noonu la ma sa nekk mu ne nag faman kaana ala xaali nabi fala yatrukanna sunnat wal axdu bil asbaabi voilà mu tekki ne kon at tawakkul ala allah xaalu nabi alayhi salaatu wa salaam wàkkeerlu ci yàlla mooy noonu moo ma sa nekk état yonent ma lay saab saab wal axdu bil asbaab di jàpp nag ci sabab yi tax boo bëggee dara nga ne ci ba am ko loolu mu ne loolu sunnatu nabi mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag fa man kaana ala xaali nabi fala na sunnata nabi alayhi salaatu wasalaam mu ne nag képp nag koo xam ne dangaa nekk da ngay incarner danga da ngay incarner état yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi meloon ci wàkkeerlu mu ne ngan la waay nag bu fi bàyyi sunnaam ndax sinon sa wàkkee sa kooku nga naan da ngay manoo ko sax c'est impossible mu ne kon ñaar yooyu ngay boole wàkkeerlu tekkiwul moo tax zuhdu tekkiwul ay walla man bu ma amoon milliard naa ko saraxe d'après toog di yalwaan dëkk ci àll ba benn néegu ñax boo xamante ne nii picc yi rek laay dégg ci mbindeef du ma dégg leneen am benn euh, ndox mu benn oasis bu ne fii boo xam ne jën ya fa nekk ci laay napp di lekk après bàyyi déedéet loolu moom taxul ñuy wax déedéet te gisoon nañ ne Yonent bi alayhi salaatu salaam nee na al muslimu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum xayrun min al muslimi alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum al mu'minu al qawi xayrun inda Allah min al mu'mini ad-da'if wa fi kullin xayr mu ne jullit bi nga xamante ne nii bu njëkk bi bu njëkk bi xadis bu njëkk bi day day day day day jaxasoog nit ñi tey muñ seeni lor moo gën jullit bi nga xam ne du jaxasoog nit ñi te du lor seen te du muñ seeni lor ki ne ca àll ba ñun nag malheureusement dañoo contraire bi lañ def moo tax ba ci sax affaire buxaabakat yi jàpp nañ ne buxaabakat boo xam ne ca àllu Kajoor bala ne wala àllu Casamance moo man ki biir Dakar wala biir biir Ziguinchor ville ah xam nga ne ki nekk Ceenku Sil ca biir àll ba du waa ji nekk fii ci Ziguinchor ville waaye bu leen ñu fontoo ndax ñoom benn ay préjugé la kan moo la wax loolu que boroom nga xam ne moo nekk ca àll ba moom moo raw fuuf ki ne fii ci gratte-ciel non ah, bon kii nu mu nekk wàll kii yor limousine yor oto yu baax nga naan lan otoom bi sax buy bu la rombee doo ko yëg kii daa mën a kii fan la mën a nekk lool yéreem yu rafet yi nga naan xoolal lool préjugé ñu bari la nax ñu bari la nax ki ëpp alal ci kaw ci dëkk bi mën naa nekk ki gën a ragal yàlla ci dëkk bi où est problème yonent Yàlla Suleymaan alayhi salaatu wassalaam lan la woon kaana nabiyyan malika mais buur la woon nekkoon yonent di ngelaw li lu mu bëgg jinne yi nekk ci ay waawam lépp nekk ci ay waawam mais te te te te te moo fa rawoon moo fa doon yonent bi moom moo doon centre de la terre jamono jooju moom Seydina Souleymane ibn Daoud alayhi salaam alayhima salaatu wassalaam mais est-ce que nee nga waa non non buur bu mel nii ak nii ak fasam yu rafet yii paleem yu bari yi nga xam ne keroog bi Balqis di ñëw radiyallahu naa dafa yëkkati kii wi sax jàpp foog ne day xuus ci biir géej gi ndekete ay lépp verre la géej gi boo boo gisee euh, genre aquarium yi mu foogoon ndax mësu koo gis mu foog ne lii nii ci ndox mi lay dox. non non kii moom man la doon nitu yàlla mukk waaw lan moo tax la nga bëgg ne xam nga loolu mënoo ko weddi ndax loolu dafa leen alxuraan ak yoon mais léegi pourquoi lool nga jàpp ne man naa nekk foofu mais manu la nekk ci ñeneen ñi ñi doon ñoom walu yu yéeg boroom xam-xam que ñoom dañoo war a rek nekk ci àll bi ñu leen di yàlla waa naka joxe ay addiye yoo xam ne ci la ñu yaakaar seenu dund majhul kooku dafa xamul dara kon wàkkeeru lool la mu ne kon moom Seydina Sahl ibn Abdillahi at-Tustari radiyallahu anhu mu ne kon nag loolu la wax léegi xadiis bi ñu wax kon fa la mu ne kon jullit bi nga xam ne moom nag jullit bi nga xam ne yi dafa puissant nga xam ne man lu bari amal njariñ boppam amal njariñ ñu bari kooku moo gën jullit bi nga xam ne dafa faible manu loolu lépp mu ne wa fii kullil xayri ci ku nekk nag ci ñoom ak mbaax nga fa reconnaître mbaaxu jàmbur tekkiwul nii mbaaxu keneen ki kii wa gën tekkiwul ne keneen ki baaxul voilà kon loolu mooy wàkkeeru ñii nag noonu lañ mel mu ni kon ñii daal mooy alladina ñi nga xam ne laa yatatayyaruuna du ñu gaafalaat tashaa'um shu'um fu ñu xool rek ku ñu gis rek way hëy way su booxun ma la waay ba ma ko gisee kii daal moom yàq na sama journée bi yoboo ma dëpp la ma doon duma ko am lu xew rek mu utal ko lenn moom dangay dem ba dangay laaj moom ak dundam ana yàlla ci mbiri jamais kon moom boo jàppee mbiram mooy yàlla du ci dara moom lépp c'est les méchants l'enfer c'est les autres wala yastarqoon duñu ñaan ñu leen di moccal walla yaktawuna te ñu def yooyu yii nag day wane ne yi bokk na ci yi nga xam ne day wane ne euh, faju faju faju du farata feebar faju du farata ah. ndax am paj du certitude euh, loolu moo tax ndaw sa nga xam ne moo doon bale jàkke ja ummu mihsan ummu mihjan ummu mihjan radiyallahu anha moom xam nga waxoon nañ la ci nisaan xawla rasul kene alayhi salaatu wasalaam wa radiyallahu anhu na dafa feebaroon yeneen ci alayhi salaatu wasalaam da ko laa da ko noonu bu ko neexee mu ñaanal ko feebaram bi wér moom mu ne ay façon jinnee ko jàppoon yooyu mu ne moo mais nag wala mu muñ te mu dugg àjjana bu muñee moom mu ne moom day muñ mais nag na ko may lenn mooy feebaram bi bu mu tax mukk muy wuññi ay awram ci kanamu nit ñi mu wax ko loolu loolu day wane ne feebar non faju faju du farata ah. nit ku toogoon fii feebar nenoo moom day comme comme ni wala la yastarquun du ñu ñaan ñu moccal leen bu ñu feebaree wala yaktawuun na te du ñu def kay gisoon nañ ko Seydina Imran ibn Husayn ci xadiis bi nekk ci imaam Muslim mu ne tam waxoon ko ñoom imaam al-Utaridi rahmatullah alayhi ne ko woon euh, taalibeem boobu ne ko woon euh, euh, man de malaaka yi dañ ma doon nuyu bi ma defee alkay yi nuyootuñu ma bi ma defee alkay yi nuyootuñu ma euh, lool mu ne woon bi ma ko bàyyee ndax li mu defoon lool moo tax bi nga xamante ne ci laa def loolu lañ ma lañ ñëw bi ma arrêté liñ ñëwaat lool day wane ne kon euh, du farata moo tax mu ne kon ñii lañ man léegi nag bi mu waxee lool mu ne fa qaama Ukaasha ibn Mihsan Seydina Ukaasha ibn Mihsan daal di jóg radiyallahu anhu fa qaala mu ne aminhum ana ya rasulallah mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax man ci ñoom laa bokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko naam aha kay ci yowam nga bokk muy Seydina Ukaasha kon moom Ukaashatu ibn Mihsan bi radiyallahu anhu yonent mi alayhi salaatu nee na bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy ci sab'una alfan yooyu muy soixante-dix mille yooyu nga xam ne yadxuluuna aljannata dañuy dugg àjjana bi ghayri xisaabin te du am ak caytu kon moo ko ñaan Seydina Ibn Abbas nee na mu jóg wax loolu xadiis yëpp bu Seydina Abdullah ibn Abu Hurayra ak ñeneen ñi la waxoon Seydina Abdullah ibn Mas'ud yooyu yëpp dafa am am fa qaama kooku jóg wax ko ak tamit sëram tamit Ukaasha di Ummu Qays ibn Mihsan radiyallahu anha soloo na tamit xadiis bi mu ne euh, kon Seydina Ukaasha ne mais am na am na ci dane ci benn kii bi dane ko yorentement de sar sam ñaanal mu ne ko anta minhum bokk nga ci ñoom mu ne fa qaala keneen jóg fa qaala keneen jóg beneen waay fa aaxar keneen jóg ne ne ko man nag aminhum ana ndax man ci laa mu ne ko sabaqaka biha Ukkaasha mu ne ko Ukkaasha jiitu na la ci muy jiitu na la ci ñooñu moo tax as-saabiquuna as-saabiquun gis nga lu baax moom fexeel bokk ci njëkk ba mu laajee moom moo laaj ne bo ñaanal ma am na ci benn waaye dane ko yorentement yo sa ñaanal ma yàlla boole ma ci mu ñaanal ko ne ko yow ci nga bokk Allahu akbar kon moom mii di Seydina Ukasha ibn bokk na ci sab'una alfan yooyu nga xam ne dañuy dugg àjjana bi ghayri xisaabin ci loo xam ne amulu caytu kon loolu moom la gën a siiwe moom Seydina Ukasha ibn Mihsan radiyallahu moom nag ginnaaw euh, euh, gis nañ ni jaaseem jooju nga xam ne bant la woon bu ko yonent mi alayhi salaatu salaam joxoon ci xadiis boo xam ne wérul waaye gis nañ ne moom fekke na xeexu xare yonent bi alayhi salaatu salaam yépp fekke na ko wa shahida al mashahida amul benn xare bu yonent mi alayhi salaatu salaam xare lu lul Seydina Ukkaasha ibn Mihsan radiyallahu ta'ala anhu wa arda daal dina koy fekke moom nag ah, mu ngi génn àddina ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jamono jamonoy seydina abu bakrin siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ngi foofu la génne àddina ci xare yooyu ci onzième année bi ci la génne àddina moom seydina Ukkaasha fekk muy xeex yooyu ñu doon xeex ci ñi nga xam ne ñoom ñoo génnoon ne waaye démissionné nañ ci lislaam nga xam ne bokkoon na ci ñu doon woote muy Tulayha te newoon Yaman bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii ñoo doon woote naan dara lañu moom ba ñu demee di leen di xareek ñoom falañ ko fala leen faate moom Tulayha moo ko rey jàpp ko moom ak seydina thabit ibn aqram al ansaari radiallahu taala anhuma mu jàppale daal leen rey moom seydina ukkaasha ibnu mihsan foofu la génne àddina kon ci xare yooyu noonu ci xilaafatu as-siddiq mu jamonoy gaay bi ñuy génn naan dañuy dekk wala ñoom ay ñii ne yonent lañu ñii ñun daal génn nañu ci lislaam yi ki nga xam ne do kenn ci ñooñu di Tulayha e, moom ci jamono yooyu ci onzième année bi ginnaaw gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wallahu taala aalam kon kooku mooy Seydina Ukaasha ibn Mihsan radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'wa